fii noonu la ko indee fii waaye boo demee ci kitaabu tawhid baabu qiraatul fajiri foofu nag masalul mu'min kal utruja comme fii waaw kay naka noonu ci kitaabul at'ima buntu ñam yi baabu dhikri ta'am buntu bi wax tudd ñam yi masalul mu'min alladhi yaqra'ul qur'an ka masalil utruja voilà waaw mu ngi noonu kon buñ dee fii nag ñu mu ne kon masalu alladhi yaqra'u al-qur'an kal utruja ta'muha tayyib wa rihuha tayyib walladhi la yaqra'u al-qur'an kat tamra ta'muha tayyib wala riha laha wa masalu al-fajir alladhi fajir bi <laughs> mooy kàccoor gi nga xam ne moom yaqra'u al-qur'an day jàng al-qur'an kooku mooy naafiq bi mu wax koy waaw ndax daa génnu topp mu ne eh, wa masalu al-fajiri waaw misaalum kàccoor bi alladi bi nga xam ne yaqrawul qur'aan kamasali rayhaana voilà gis nga rayhaana mu ngi noonu mooy day mel ni li nga xamante ne mooy fleur boobee nga xamante ne nii bés boo jàppee ne fii mu ne moom jaar na yoon <laughs> ah boo ko laalee mën na laa sonal de basilic waaw xet ga de riixuhaa tayyib xet ga neex na waaw wa ta'muha mur xam nga am na bari na ci àll bi yoo xam ne noonu lañ mel ay plantes yoo xam ne sont aromatisées seen xet dafa neex mais sont toxiques de c'est des plantes toxiques yooyu nag xoola boroom bi li muy def gis nga xar yi fas yeeg gëléem yeeg yooyu borom bi da leen defal loo xam ne même yooyu ñoom buñ ko xeeñtoo dinañ xam ne bii nii même lu xet gi neex dañ koy xeeñto rek pousse moo tax jooju am na ci benn euh, du poftan de am na beneen boo xamante ne nii ak a nangu woon bari en tout cas bawol foofu dafa bari woon ci bu nawet bi commencé nii mais bon xetam neex na waaye gaa yi doo fexe ba xar yi laal ko waaw est-ce que duñ kay na am citi kayna foog naa am kiti kay la bon comme que affaire daa yàgg ci man te damaa gëj kii yooyu kiti kay na sawaay yi gis nga xari manoo fexe lañ bu ñuy for di lekk di lekk di lekk ba agsi ci moom ñii lañ koy rombe dootu doo booy gub sax ci li ngay kii da bo mooy dafa am yoo xam ne seen xet dafa neex waaw moo képp koo xam ne xamoo àll bi xamoo kii bi xamoo plante yi ñëw rek naan on xamante nii walla dañuy dem voilà après euh, cueillir des plante après ñu faire un plat billahi boo mayol di nga jël plat yoo xamante da ngay jël ba pare togg ko moo tax gars yi léeg-léeg ñu am ci problème waaw waaw ñu am ci ay problème yu rëy rëy rëy dañ koy def ba pare lekk ko rek am intoxication alimentaire mu jural leen ay problème yoo xamante ne nii biir yi metti ñu yóbbu leen urgence waaw parce que nee nañ dañoo jëloon ci waa ji Euh, waajooju de Paris am na nu doon tudd waajo de Paris waay ah, loolu affaire boobu ñuy def ci yenn lekk yi affaire bi de Paris am na nu mu doon champignon bari na ñoom dañuy dem jëli champignon rob yow dugg ci àll bi rek gis ay champignon ah ay cueillir comme dem toggi fekk ñoom dañ ci tombeeg yoo xam ne c'est toxique mu daal di leen lor yi dàq lore ci yooyu nag mooy yi nga xam ne seen xet dafa neex. parce que ay faux amis la loolu lañ naan faux faux faux amis waaw mooy ne da ngay jàpp ne lii de lii nii la mel te lu baax la nga dem ba ci moom ndekk lay luwee mu ne nag wa masalul fajiri alladhi yaqra'u al-qur'an ka masali rayhana rihuha li nga xamante ne mooy xetam ah daa nekk loo xam ne tayyib lu neex la waaye wa ta'muha murde boo ko mosee cafkaam dafa wex wa masalul fajiri kon naafiq bi mooy faajir bi kàccoor alladhi la yaqra'u alquran bi nga xam ne du jàngal quran moom kamasalil hanzala waaw moom daa mel ni li nga xam ne mooy kolokent wax nañ la ko sànq muy xettar ta'muha mur wala riha laha amul xetta dafa wa kan dal imamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi moom benn bërëb la ko indi kitaabul masaajidi wa mawaadi'i as-salaat baabu fadiilati haafizil Qur'aan mu ne haddathanaa Qutaybatu ibn Sa'iid wa Abu Kaamil al-Jahdari mu ne nettali nañu suñu sëriñ de Qutaybatu ibn Sa'iid de Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah as-Saqafi mawlaahum al-Balkhi Abu Rajaa rahmatullahi alayhi Baghlani rahmatullah alayhi wa Abu Kamil al-Jahdari di al-Fudayl ibn al-Husayn ibn Talha al-Basri Abu Kamil al-Jahdari noonu la siiwoon rahmatullah alayhima kilahuma ku nekk ci ñoom ñaar an Abi Awana ci Abu Awana di al-Waddah ibn Abdillah al-Yaskuri al hafiz al-Bazzaz gis nañ ko tamit ci ca jataay yi ñu génn qaala mu ne Qutayba kanta sama sëriñ mu njëkk bi man Muslim dane haddathana Abu Awaana moom noonu la ko waxe nettali nañu Abu Awaana an Qataada ta mu jële ko ci Qataada gis nañ ko sànq ci riwaaya Imaam Buxaari an Anas mu jële Seydina Anas an Abi Muusaa mu jële ko Seydina Abu Muusaa al-Ash'ari radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam mathalul mu'mini alladhii yaqra'u al-Qur'aan mathalu utruja riihuhaa tayyib wa ta'muha tayyib wa mathalu al-mu'mini alladhi la yaqra'u al-Qur'an mathalu at-tamra la riha laha wa ta'muha hull wa mathalu al-munafiqi alladhi yaqra'u al-Qur'an mathalu ar-rayhana rihuha tayyib wa ta'muha murr wa mathalu al-munafiqi alladhi la yaqra'u al-Qur'an kamathali al-hanzalah laysa laha rih wa ta'muha murr <laughs> mbir maa ngoogu kon léegi ginnaaw bi ñuy gisee lii walillahi alhamdu wal na muy premier njàngat muy li nga xam ne mooy euh, euh, euh, taxrij bi mu des waaw ana ban lëkkaale la am ak bunt bi ñu nekk baabu fadli qiraati alquran bunt bi wax ngëneelu jàngal quran ñu ne la laa leer naññ yoneen saa salaam xamal nañu ne way ngëm yàlla bi jàngale alquran non seulement xetam day neex ba pare misaale ko garab gu neex googu di la set rek ci waaw nga xam ne boo bëggee parfumer yow sa kër ut ko <laughs> nga sa bu dee am nga espace am nga espace def fa lu set rek ci waaw di nga am xet gu neex mu lay parfumer sa kër waaw ba pare léeg-léeg nga daal bu amee ay doom nga daal di ciy dagg daal di dagg ngeen di déguster di sant seen borom tabaraka wa taala waaw kon mooy loolu doy na ci ngëneel mooy jullit bi way ngëm yàlla bi jàng alquran biiram dafa baax bitim baax mooy day jariñ yow nit ki ci biti mooy bitim ak biiram ñoo yem te loolu la boroom bi xaar ci ñun ñu nekk ngay dëgg-dëgg jullit waaw ay yoo xamante ne dañuy dëggu nekk nafaan lil ibadi wal bilad njariñ ngir li nga xam ne mooy jaam yi waaye ngir dëkk dox yépp waaw ku jëflanteeg moom ah xam ne kii moom neex naa jëflanteel de waaw comme ni ma la waxoon keroog fu muy dem ñépp bëgg moom mais eh, non man sama kër lay dana ah na non non non parce que sahibul qur'an moom mooy saaxibul qur'aan borom al qur'aan la te na ne fu mu nekk gaa yi looloo leen ñor mais loolu mooy ci ñu baax ñi ah sinon façon naafiq yi wax naa la ne ñoom ku mel ni da nga leen di déranger parce que al qur'aan ci boppam borom bi moo ñu xamal ne ni mu nekkee rahmatan shifaan loolu la nekk contraire bi ci ci ci naafiq yi géefér yi ah. ah bul yaakaar ne ñoom da leen neex waaye xanaa déggoo li borom bi wax ka annahum humurun mustanfira aswara waaw waaw dañu mel ni buñ déggee alquran xanaa déggoo ñu doon wax wa qaala alladhiina kafaru laa tasma'u li haadha alquran walghaw fiihi la'allakum taghlibun ñoom Abu Jahl ñoo yaakaar nga ne <laughs> ñooñu moom ñooñu taxut ñuy wax naan laa tasma'u bu leen déglu haadha alquran waaw bu leen déglu mukk alquran ji ah ah non non non non ah. waaw non non il faut pas ngeen koy déglu wal ngaw fii dee leen polémique ci wetam bu ko defee amaana ngeen gaña waaw waaw ndax ñoom summun bukmun umyun fa hum la yaqilun loolu moo leen dal waaw kon nag lii way ngëm yàlla bi jàng alquran foo ko fekk mu ngi jàng alquran moo xam ci mokkalam walla téere lay yor wala tablette wala support yi nga xam ne ñoo am di jàng alquran comme ni ko yent way saa saam defe nga am ne saa su ne doon jàng alquran waaw kooku biirum daa baax ndax am na iman te iman ci qalbu lay ne waaw xolam dafa sell giseem sell te képp ku mu jëflanteel nga xam ko kon loolu doyul ci ngëneelam hatta way kon kooku mooy ci gën dafa matal lépp waaw ngëneelu biir ak biti zahir ak batin Allahu akbar <laughs> waaw xam nga doon na wax ne zaqa ta'mul iman <laughs> waaw Allah ñam na mos na cafkaay ngëm yàlla ngëm yàlla daan caf ko waaw moo naa al imam al hafiz ibn Hajar ci al Fath mu ne qiila xussa xassa sifata al iman bi taami wa sifat tilawa bi riih li anna al iman alzam lil mu'min min al qur'an id yumkinu husul al iman bidun al qira'ah waaw wa kadhalika al ta'm alzam lil jawhar min al riih faqad yadhhabu al riih faqad yadhhabu riih al jawhar wa yabqa ta'muhu waaw mu ne yonent way saasaam de daa jagleel melale way ngëm yàlla mi mooy ngëm yàlla ci cafka kantaa jàng gi nag mu mu mu ñewal mu melal ko ar-riih mooy ngëm yàlla mooy ab taamu mooy moom la ne parce que da ne comme utruj jala euh, biiram biiram dafa neex mooy njàng bi parce que buy jàng alxuraan voilà day am xet gu neex te alxuraan lu neex la moo dàq lépp biiram nag daal di rafet ndax mooy ngëm yàlla ji waaw Allahu akbar waaye nit man naa amul ngëm yàlla te jàngul alquran waaw comme ni nga xamante ne nii mooy cafka gi li mu gën laal gën a takkool mooy mbir mi ci boppam ke xet gi waaw ndax kat xet gi mën naa dem waaye cafka gu neex gi des loolu moo tax tàndarma mel noonu ñaareel bi muy wax ne masalul mu'min alladhi la yaqra'u al-qur'an ka masali tamra waaw misaalum jullit bi nga xam ne du jàngal alxuraan day mel ni misaalum lan tàndarma tàndarma amul xet comme ni ko waxoon sànq pourtant boo ko ñamee neex na parce que ci biiram koog way ngëm yàlla la am na iman mu ngi gëm yàlla gëm na yonentaam yi alayhimu salaam yawmal qiyaam malaakaam yi lépp gëm na alqadar di jëf mu ngi jëf waaye nag dafa sori alxuraan mooy bu jàng alxuraan waaw kooku nag du modèle du royukaay waaye maadaama am na iman ci boppam mooy kooku bu baax la kenn manu ko traité nag waa ji moo yées déedéet yéesu parce ah am na iman am na iman kon loolu doy na ci ngëneelu alxuraan idaa aradta an takuna zaahir an yakuna zaahiruka ka baatinika tayyiba aw tayyib ah faqra al-qur'aan yaa mu'min yow way ngam yàlla gi boo bëggee sa biir mel ni sa biti ah lépp di teey nekk lu teey te inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiban waaw borom bi daa teey du nangu lu dul lu teey jàngal alqur'aan boo ko jàngul nag mooy yow mooy boo nekkee moom man na laa bañ a jariñ léeg-léeg mu def ay ay ay def lu dul noonu def nangam yu baaxu <laughs> yoo xam ne du arrangé ñu newal loolu loolu mooy parce xet gi amul xet gu neex bu muy parfumé nit ñi ndax du jàngal Qur'an waaye nag muy ngëm yàlla la lu man di def di me maa daama jullit la jullit la way ngëm yàlla la waaw te way ngëm yàlla gi <laughs> mooy am na ko moo tax kon biiram ndax gëm yàlla ku mu nekk ci yow lu neex nekk na ci yow waaw kon nag mu ngi noon waaw comme que moom radiya billahi rabba wa bil diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya zaqa ta'mu euh, euh, euh, al iman mos na cafkaay ngëm yàlla képp koo xam ne gërëm na waaw ki nga xamante ne mooy yàlla mu nekk sa boroom waaw yonent Seydina Muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nekk sa yonent lislaam nekk sa diine kooku ñap nga ko te am nga lu neex waaye nag bul doye ci loolu kese ba pare yow bàyyi alquran déet parce que bul fàtte ne alquran hujjatun laka ma alayka waaw waaw te nag suñu boroom dañoo digal ñu koy jàng waaw bokk na yonent bi saa saam li mu wax bokk na liñ ma dugal liñ ma digal wa an atluwal qur'aan waaw nee na borom bi bokk na liñ ma digal mooy may jàng alqur'aan lool ci liñ ma digal la bokk waaw allahu akbar waaw kon jullit daa wara a eh, di bàyyi xel loolu da ko war di bàyyi xel loolu am na solo kantaa nag ñeneen ñi ci des mooy naafiq bi comme que naafiq mooy li muy wane ci biir li muy wane ci biteeg biir bokkul de toute façon biiram yéeféer la yàllaa ko tudde ci suuratu Tawba ni ñoom walla gaay ay yéeféer la ñaa naafiq yi waaw ñoom gëmuñu dara mais nag ci biti parce que seen intérêt foofu la nekk te amuñu res amuñu euh, ils sont des gens c'est des gens yoo xam ne ñemewuñu il sa il avance il il avance caché waaw waaw kon mu ne naafiq li muy naafiq naafiq buy jàng alquran am na benn bénéfice boo xam ne buy jóge ci moom même bu de jógewul ci naafiq bi ah non buy jóge ci njàngum alquran bi naafiq lu baax bu jóge ci moom mooy njàngum alquran mi muy def njàng moomu noonu lu neex la. moo tax bu koy jàng mën nga ñëw toog déglu yàlla na bu ko yàlla may nag baat bu neex eh da ngay mën a déglu mu lay mu mu mu mu alxuraan ji di la yóbbu bu sori ndax xet gi moo neex waaye bés bu bu tegee kaamil bi ba ngay joxlanteeg moom <laughs> dugg ak moom <laughs> wa axadta aw bada'ta tu'amilu ma'ahu bid-dirhami wad-dinar ah di nga ko wajadtahu min al-xawana waaw nga doxlanteeg moom ci wàllu dërëm ak dirham ak yooyu wala dëkkaaleeg moom wala am moom ay ay kii ay échange walla lu leen lu leen séq nga xam ne waa ji trahir man la quoi parce que biiram moo wex dara baaxu ci mais nag alxuraan yi muy jàng moom moom alxuraan daa am xet gu neex waaw moo tax nit ki bu koy jàng malaaka dañuy jël seen gémmiñ teg ko ci gémmiñam di déglu liy sotteeku noonu allahu akbar waaw di naan alquran kanta naafiq bi nga xamante ne yoom du jàng alquran kooku moom moo yées <laughs> waaw moom non seulement amul xet waaye laysa laha riix wa ta'muha mur <laughs> amul xet de waaye déy boo ko mosee boo ko mosee jë mooy am jëflanteew moom jar bu ko nga seet <laughs> boo ko jar boo xam day wex xat waaw day wex xat kon bokk na ci li nga xamante ne nii euh, moom lañu jànge ci xadis bi ginnaaw yi waaw euh, <laughs> bon al imaam al hafiz nag mu nga fa mu ngi leeral lu tax yonent saa sallam jagleel utrujja muy foire di li nga xamante ne mooy cèdre garabam di le ci li tax yoneen saa salaam nag tudd ko moom fii mu nga fay leeral <laughs> waaw mais moom daa dajale fii bu taami war riixu kat tufaaxa waaw ñamam daa neex xet ga neex comme pom ba pare daa bokk moom ci ay ngëneelam dañ ci li annahu yutadaawa bi qashriha mooy écorce bi ci kaw gi boo ko xoosee loolu noonu dañ ciy dañ ci dañ dañ ciy dañ ciy faj day day dañ ciy mën a faje di ci fajoo waaw ba pare daa baax ci intestin yi boo boo ko lekkee day baax waaw di dem parce que agrume la waaw ba pare mu ne dañuy euh, euh, doom yi mu am dañ ciy mën a génn diw façon diw boo xam ne bu am ay njariñ la xam nga loolu du <laughs> waaw waaye mu ne mu wax nañ benn affaire boo xam ne bo même moom ni mu ko waxee waqiila quoi nee nañu mooy bul jàpp nag fekk amoo ci lu dëgër bul jàpp dem naan affaire bi yii la de moo tax mu ne waqiila nee nañ moo tax xam lan la bu na nee qiila mooy engagé wul wax jooju engagé wu ci de neewula nii la deme mais nag ñu ngi koy wax mu ne waqiila nee nañu <laughs> innal jinna la yaqrabul bayta alladhi fihi al utruj nee nañu gis nga jinne yu bon yi duñu duñu jege kër goo xam ne daa am lu sedd ràccee duñu fa jege loolu lu ñuy wax la <laughs> mu ne bu ree loolu de ah kon fanaasa ba mu mu daal di approprié daal di munasib mooy loo xam ne lu lëkkaloo lu lu lu lu xam ne lu jaadu la euh, an yu mattala ñu euh, ñu daal di koy misaale bihil qur'an kon garab googu te alladi laa taqrabu shaytaan alquran nga xam ne alquran seytaane du ko jege kon garab googi seytaane du ko jege bu dee loolee am na waaw waaw <laughs> mu ne te boo gisee mooy ci biir li nekk ci biiram doom ba ci biir daa weex mu ne lool mu daal di dëppoo xolub jullit bi nga xam ne day weex tàll ci ngëm yàlla waaw waaw <laughs> waaw mu ne nee nañ tamit bokk na ci mazaayaayam yi min mazaayal utruj <laughs> bokk na ci ngëneelu garab googee di sedd ràccee wala eh, fruit ba di xet di di lan non foire wala wala wala li nga xam ne mooy cédra waaw mooy dafa rëy rëy rëy da ngay gis wax naa la am na man na mat mën na peser quinze kilos wala wala cinq kilos ci yenn yi xam nga loolu rëy na <laughs> waaw ba pare neex a xool <laughs> waaw waaw ba pare ak couleur bu rafet bi mu yor jaune vert léeg-léeg mu xaw orange hein ba pare mu nooya laal xam mooy yooyu mooy yi ci nooy parce que wax na la ci kaw yi am na yoo xam ne dañoo ñagas am yoo xam ne dafa liis waaw waaw mu ne te nekk na ci lekk ko ci ci di di di yëg wa fi ukli wa fi akliha minal ma'alil tizabi voilà di ko lekk ànd ak di ci bànneexu day defar li nga xam ne mooy dibaax yi waaw mooy mbaq geeg ak sa biir yooyu maaj da gi bokk euh, da koy defar Eh, eh, loolu yëpp lu ama am solo la mu ne te am na walaha manaafi'u uxra mazkura fil mufradaat <laughs> am na yeneen <laughs> yeneen njëriñ <laughs> kon mu ngi noonee ah waaye hadith bi dañ ciy jàng benn affaire beneen affaire bala ñu pare mooy possibilité di jox di sadd ay misaal waaw yonent ma lay saa saam fii day sadd ay misaal ngir jegeñal loo xamante ni mooy lu bëgg nit ñu comprendre ko waaw wala al imam ne wa darbu al mathali lil taqribi lil fahm waaw wa anna al maqsuda min tilawati al qur'an al amalu bima dalla alayhi waaw mooy di joxe jàng dañ ciy jànge di joxe ay misaal ngir jege ñal ay compréhension ay yoo bëgg nit ñi daal di koy nit ki daal di koy comprendre te euh, li ñu jublu nag ak li ñu nga xam ne moom la ñu jublu ci jàng alquran yi mooy di ko jëfee li mu tekkale waaw moo naa naafiq bi koy jàngale bi koy jàng euh, biiram baaxul tamu tamu wax xat xetam neex waaye boo ko ñamee ah oui foo foo foo sami la waaw xaddaana xaade kii war na ma <laughs> loolu parce que mooy da koo jëfewul kon loolu mooy mooy mooy affaire bi ah c'est pas ay euh, pour leneen non di jëfee te loolu gis nañ ko ci xadiis yeeg weet euh, ne alquran day ñëw euh, euh, yu'ta yawma alqiyamati bil qur'an wa ahlihi alladhina kaanu ya'maluna bihi fi dañuy indi teewal yawma alqiyam nga xam ne ñoo ko doon jàng ci àddina kon loolu na nekk loo xam ne <laughs> jàng alquran say jëf yiis moom mooy naafiq bi mooy alfajir bi mu wax fee <laughs> waaw kon nag kanta Hanzala moom moom shajaratun xabiisa la waaw boo xam ne non seulement amul xet waaye boo ko ñamee waaw taa euh, lii daal li ñu wax sànk mooy lu jàng jàng ki mokkal ak ki koy jàng ak di ko wattoo ko yooyu euh, lii leen da koy wane kon loolu lu ama am solo la wallahu taala a'lam kon mu ngi noonu kon ngay gis sariya bi yoleen saa sal day joxe misaalum jullit bi di ko misaale ay garab yoo xam ne yu ñu xam la lool dafa am solo ci jàngale waaw di imager ay mbir di wax ak ñi loo xam ne jot nañu koo xam nga leen ciy melal loo xam ne bon day jafee day jafee euh, laal jafee jot nga xëccal leen ko ci loo xam ne ñoom xam nañ ko loolu la waxoon bi Seydina Ibnu Umar bi xadiis ne saxiix radiyallahu anhu maa ne dañu nekk ak yonent saa salaam mu ne eh, am na garab goo xam ne de comme jul way ngëm yàlla bi nee na nit ñi dem ci seen xel dem ci garab yi nekk ci eh, ci àll bi quoi ñii naan saaba yi di topp ñii naan naan na yonent saa salaam kon mooy garab gii garab bu ñu wax yonent saa salaam ne déedéet nee man. sama xol sama sama sama sama xel dem ci tàndarma quoi garabu tàndarma mais bon kom comme mbooloo mi Seydina Abu Bakar ngi fekk Seydina Omar radiyallahu anhu te ñoom waxuñu man ma man <laughs> ma noppi rek après yeneen saa salaam bon gisee ne gars yi seen réponse yi waaw loolu it baax na ci mu jàngale léeg-léeg nga kii Eh? laaj ne waa gars yi di wax ku nekk di jël nga ne waaw ku trouvé nga ne ko très bien ku kii nga ne non du boobu laa soxla voilà yeneen saa sax gis nañu yi ñu wax yëpp du boobu mu ne mooy at-tamr mooy garabu tàndarma léegi Seydina Abdallah ibn nag di ñibbi maag ma ne ko ndax ma ne ko bàyyi Umar <laughs> yeneen saa doon laaj man sama demoon na ci tàndarma laa bëggoon a wax mais comme dama waxu ngeen moo tax. mu ne ko nag nga waxoon ko nga waxoon toon <laughs> moo ma gënaloon ñëpp ak lépp da ngaa waroon a wax waxal voilà participer participer waxal ñun ñaay ñaay wax feneen ak feneen kay <laughs> mooy ànd sa doom di jàngi loolu dafa baax waaw il faut pas nekk ku rëy faut pas nekk une personne rëy quoi ànd ak sa doom ak sa doom di jàng loolu dafa am solo waaw booy jàng yóbbaale sa doom yóbbaale yóbbaale sa doom loolu am am solo la waaw waaw loolu waxoon naa la bari nay njariñ day tax loo xamante ne yow da ko boo ko xamee war ko koo jàngal beneen problème la lay beneen coono la lay indil du problème lu baax la waaye ab coono beneen la boo xam ne boo moyul doo ko def kon nag jamono ñu lay ute xam-xam doo ñëw yóbbaale sa doom ngeen xamale ko ngeen jàngale ko benn yoon mu jeex waaw moo tax nit ki da ngay mën a am sa doom ngeen bokk ay sëriñ loolu nag waxuma comme sëriñu sant yi ñu am de non non waxuma yow yaa gina tay ne foog naa mais il faut ma koy préciser tout le temps parce que en tant que wolof dangay wax léeg-léeg gars yi xaw ma dañuy tay tay lu xaw ma lu leen dal waaw <laughs> mais xam nga moos ku yàgg dégg suñuy waxtaan xam nga ne saa ñu waxee sëriñ moom du sëriñu sañ xaaju la doom loolu du parce que sëriñ diw moo santoon diw ay doomam moo lay sëtam xaaju ñoo wax ñoonu waaw mooy koo xamante ne nii boroom xam-xam la waaw muy jëfe-jëf xam-xamam te yàlla tax kon loolu noonu euh, euh, nit ki dee ci bàyyi mooy di ànd ak sa doom di dem di jàngi ngeen bokk sëriñ lool daa bu dool daa lu am am solo saxaaba yi loolu lañ doon def waaw waaw gis nga Seydina Abdallah ibn Umar ak bàyyam nii radiyallahu anhuma léegi am na leneen luñ ciy jànge mooy riwaayatu saxaab yi nan saxaab yu ngir mooy gis nañ ne xadiis bi Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moo ko jëlee ci Seydina Abu Muusa radiyallahu anhu te waxoon nañ la Seydina Abu Muusa bon euh, Seydina Abu Muusa al am nañu ne woon ñu njëkkoon na ñëw Makka ci Yonent sallallahu alayhi après mu dellu après Yaman après ñëw ci al euh, waaye moom en tout euh, loolu li nga xam ne moo gën a siiw après mooy ne al daal la ñëw moom ñoom Seydina Jaafar radiyallahu anhu mooy juróom-ñaareelu ak ginnaaw gàddaay yoneen saa salaam Seydina Anas neewul bon man mi nga xam ne yoneen saa salaam bi ñëwee Medina ba léegi maa nekk ak moom man sax maay xaadimu rasulillah maa ko doon liggéeyal maa ko doon defal lu ne di nekk ak moom di fu nekk ci këram ak li ci voyage yëpp bon man nag moo kii nga xam ne euh, moom daanaka juróom ñaareel at la ñëw euh, man moom kooku euh, manumaa wax ci sëñ bi lu ma xamul quoi parce que man mii nga xam ne ni ma takk takkoo woon ak moom ne daanaka mën nañ ne bëkk néegam laa woon ah. kii ñëw fii gol man moo yooyu mooy yooyu koo dégg muy waxe noonu mooy kooku fii qalbihi marad xolam daa am feebar boo xam ne il faut mu faju ji waaw moo tax bu yàggee ci daara jooju du fa xam dara dina yàgg sëriñ bi dara du am te daraam du barkeel barke ak soxor moo nekk ci xolam waaw te waxoon nañ la fi répéter la répéter laa yan bulul rajul nit ki du nekk koo xam ne ku brillant la ci xam-xam lu dul muy jëlee ku mu tollool ku ko féete kaw ku mu tollool ak ku ko féete kon loolu dafa am solo quoi Seydina Anas jële ci Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu muy taalibe bi riya riwayatul aqran ñi nga xam ne ñoo xab daa ñu bokk classe li mën a jële ci kii kii jële ci kii kii ci kii te loolu nekkul lu dul màggal li nga xam ne mooy boroom xam-xam waaye mujj ko duudalu ko dara te wonewul ne ah lii dégg naa bu muy muy nettali ci sëriñ bi di jële ci keneen koota alors que moom mooy téye dallu sëriñ bi moo koy kiiwal wax kon sawaay baa du xawaay da koo gën a yooyu yëpp mooy ñàkk xam-xam-xam képp la quoi kon nag eh, loolu lu am am solo la at-tawaadu at-tawaadu at-tawaadu wàcce sa bopp wàcce sa bopp wàcce sa bopp kon nag ñu yem noon bii di ñëw